yal nañ dem ci yaay bay docteur Sareta bee bay fay tànk aay ko bay min fii di mas naa woo asalaamaaleykum mbokk soppe da baax groupe soppe da baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu Babacar Niang Ibou Sakho 2 waajal màggal kon mbokk yi nañu àndandoo déglu premier numéro bi nga xam ne oustaz Ibou Sakho 2 moo ñu ko jagleel ngir ñu waajal gàmmu gi 2016. fa tabarakallahu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alwahidi rabbi samadi alwahdi kam min adad almuxaddasi an kulli ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad zalikum allahu xaaliqu kulli cheyin fardan samadan la fi cheyin wala min cheyin wala qaa'iman shay wala muftaqi ila cheyin laysa ka mislihi cheyun wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidi saadatina wa laxatin sirril jamaali wa raxatil kummali sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa groupe soppe da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci fi ñu leen daan nuyoo ci jamono ji xanaa fas yéene ñëwoon yéeg ni yéen rek ci fàttali goo xam ne dañu ko sant ñu di ko fàttalante ci mbokki taalibe yi da ci groupe bi ci ndigal waaye du ci xam-xam boo xam ne bërile nañu ko ba di ko wax lu dul ne ñi ñuy déglu sax ñu gën a xam li ñuy wax olof ne fekki muccewul waaye yonent bi nee na balligu anni wala ayatan donte benn aaya nga xam sax te am foo ko jàllalee amatoo droit noppi ca nag waaw li nga xam lim néew néew yonent bi nee na man suila an ilmihi fa yuallimahu fakatamahu aljuma yowma alqiyamati bi aljuma allahu yowma alqiyamati bi lijaay min annaar képp am daa xam-xam-xam ñu laaj la nga nay ca ba la a yàlla dina la xab ci laxa bi safara ñu ngay muslu bañ a bokk ca ñooña parce que defee ñu ngi baax di leen ziyaara ah tey nag xam naa waxtaan wi day am changement fala budde la ñu woon altine ba leweesu waaye xam naa dañuy bàyyi ba yeneen altine yii ñëw ñu continuer fala budde bi tey nag ñu jéemoo waxtaan tuuti rek ci wàccaayu gàmmu maanaam nan lañu war a waaje ak nan nañu war a comporté woo ba baa ñuy dellu si ni comme ni ko mam Sidi Hadj Marodi mi wax ne nañ ñëw def ko waaye mu wax ñu condition yi ñu koy defee nag ida lam yakun naxwal alaami udulu mu ne na ngeen màggal juddug rasulillahi ngir fàggu tiyaaba ngir na ngeen ko màggal xam nga am na yeneen ñuy màggal leneen am na yeneen guddi yu ñuy màggal yeneen guddi juddu yu nuy màggal waaye moom dem ne juddug rasulillahi la waxul benn judd waxul benn judd de juddug rasulillahi la ne xisbatan ngir fàggu tiyaaba ngir fàggu tiyaaba ida lam yakun udulu naxwal xaraam yi ndem nekkul na ngeen koy màggalee jàng jëm ci lu xaraam masalan am na ñuy waaj gàmm keesal ba weex tàll am na xam loolu la ñuy waajale gàmm ñii meesu ah tabarkalaawu nee na dañuy waaj gàmm waaw ngay màggali judd ki tax ñu bind la moom mi nga xam ne yàlla def na ko su ma jaalnaaka ala shariatin min al amri yemute ne ko topp ko ah topp ko kooku nga xam ne ci moom ngay jàngee sharia ñu la meesu dafa xaraam xeetal dafa xaraam yàlla wax ko yax bi leer nag nga xeetal weex tàll neesu ba ca digg kalaaw nga ne da ngay màggali juddug rasulillahi ah Haaji Malik ne ala azim moo waat leen ngir màggali ko waaye xisbatan ngir wut tiyaaba commencé nga amal utal sa bopp bàkkaar yow wute wut yaa utal sa bopp bàkkaar ndax loolu tànk mi ci sa bopp bi ñu leen dal bàkkaar dafa xaram teesal boobu it noonu dégg nga isa lam yakun naxwal arabi udulu ndem na ngeen koy defee wàccu raay ndax raay du daw ci te lu daw ci suuf ci raay rek lay daw kon kenn wërta waajalee gàmmu di meesoo ko xeef pour war a dem ci ci xadara bu tedd loolu moom muy première défaut bi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy def ci ñiy wàcc di dem gàmmu première défaut bi nga xam ne góor ñaa ngi koy def mooy rv yi ñu fay joxante ci su bakkan buy wuti tiyaaba da ngay moytu yu bëri rv yi koy joxat beneen bi ci des mooy bi ma la wax sànq soo demee ba Tiwaawan sooy waaj pour dem préparer sa bopp booy waaj pour dem préparer sa bopp fas yéene ma faa wax waxi mboosoo fas yéene ma ko faa def fas yéene ma ko faa wax fas yéene ma ko faa xool yóbbaale yéene ju sel yóbbaale col gi yiw waaye ngaa gis koo xam ne kiris koros yi du ko bàyyi fii Dakar ah ñaari fan la ñetti fan la xadara bu tedd ba nga jëm te Tiwaawan loo fa ñaan yàlla nangu ko te loo fa def mu barke boo fa demee caaxaan loo fa mën ci caaxaan caaxaan nga day continuer loo fa def loolu ngay continuer ba ngay def doo ko bàyyi ndax xadara ba moo tax Tiwaawunu fii xal yumnu lil mutayamin ah kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax sooy waaj pour dem tuba yi ñuy rugg mais su ñuy def xeesal bi wax ju ñaaw bi safaan bi tux mi naan bi yépp wacc ko fi mooy wàccaay bi nga yóbbaale nag xol bu sell ndax yàlla daf ne bisa ngi nii boo xam ne dara du fa jariñ dara lu dul ko indaale xol bu sell ila man ata allah bi qalbin salim loolu nag nga yóbbaale ci ndax yàlla du def ci ndab lu tax dangay ngay raxas ba mu set dem dékk nag mu defal ndab lu tax kenn du ci yekkal kan kenn du ci yekkal sax ku ab dëkkat waxuma laa kan kon nag sooy dem yóbbul yu ndab lu set ndax xam nga ne foofa boo fa demee rek tabarkalaaw euh, loo foro am lépp kon ñu moyu loolu bu baax a baax ci wàccaay bi suñu demee ba àgg nag

mawlana sallallahu alayhi wa sallam di weeru tedd nga ak teraanga ma wax la fii keroog na la weer yi yàlla bind yépp weer wi rasulillahi judd moo gën ci weer yi moo ci gën ma wax la na la weeru ko mooy sang weer yi ma leeral la ak sangeer ko ngëneel ne la différence am na ci bokkul sang mooy ki nga xam ne mën na mën naa nekk sa sang nit mën na nekk sa sang mooy mën na lay yilif ci zaaxir nekk ci patron nekk koo xam ne daal loo bëgg a def nii ci mbirum àddina mën na la ko defal mu ëpp la moyen kooku na sa sang la ndax moom moo lay jàppale ci côté boobu ab ngëneel nag ab ngëneel mooy ki la gën a jege yàlla kooku moo la gën fuuf man nga nekk sangam te mu gën la su ko defee weer wii moo gën ci weer waaye nag dafa am nuñ ko war a màggalee ci nga Seydi Hajji Malik radiyallahu anhu li mu def bu bur commencé def juróom ñi def fukki fan noppalu benn xëy gàmm ñi ne benn guddi maanaam benn ci weeru feer la woon ci la rasul judd ñi ne ñaar ñi ne ñett ñi ne ñeent ñi ne fukk ak benn ñi ne fukk ak ñaar fa la dele ba yem nag xaaj Maalik xam ne suñu defee yooyu yëpp dinañ am ca yooya ñu commencé burdu bi xaaj Maalik bind na lu mën a burdoo waaye mbaaxam mbaaxam yow nit yàlla dañu baax su ko defee nag ñuy jël euh, burdu téere boo xam ne Muhammad Bachir moo ko bind yi dégg ustaas ci leeral yu am solo tabarkalla waaye daal ci biir lool mu ne ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naawal xaraami xuduulu foofu lañ bëgg a taxaw tuuti am luñ fa leeral xisbatan ndax ñu ngi koy def su la yàlla nattoo ba xaaju guddi ñu ne ci guddi gam boo mënee dox lool sox mel ni man daa dugg dal boo xam ne daa fa fekk ñoo xam ne ñoom ñoom dañuy programme seet am na ñoo nit du nax boppam yàlla kenn mun mu ko woon nax sa bopp ngay nax doo préparé fii jëm Tiwaawan ne da ngaa gàmm ji dugg soo fa yàq sa taax dem ba àgg jënd sa meew mu bëri topp sa dal nit ñi gàmm ji nga topp sa dal làqu yow xale yu jigéen ñi nekk ca la leen neex di wax la leen neex di ko def ca biir Tiwaawan dëkk bi nga xam ne ci daaj Malick fa la tëdd sëñ Abacar tëdd fa alaaji Abdu tëdd fa alaaji Habib tëdd fa nitu yàlla yi kilifa yeeg jinne yi ñëpp di fa gàmmu si boo boo da da nga yàqu te loo fa def doo ko dootoo ko bàyyi ma ila yawmil qiyaamati da nga koy def bala nga ko bàyyi de moo tax mu daase ñu ko moytu yooyu soo sa yéene soo demee sax ca rawda ya mënoo dugg taxawal nee man nga toog sax sa dal ziyaar ñaan ñaan booy envoyé nit message doo ñëw ci moom ne ko naa la envoyé message déedéet da nga koy envoyé rek mu gis ko kon ñaan ñaan acciwul nga dem ca raw si baawa si raw ranga ranga rang naaj bi di la lakk ngay rang rek bu gudd bu gudd te yow sa taxawaay sa wér mayu la ko waaye taxawal ci wetu jumaa ji def sa ñaan sa ziyaara da ngay yaakaar ne ñu toog ci biir yow boo tax a jiitu jumaa ji dugal sa envoyé sa ñaan ñu ne ci biir ñoo lay gën a ñoo lay njëkk a àggale gaa ngi kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax bu ñuy waaj nañu waaj waaj waajtaay wu am solo mooy na nañu yóbbu yéene ju sell te yiw jikko yi ñu bàyyi ko fii jikko yi ñu bàyyi ko ñaari fan ñetti fan yow mën naa mën am ñoom fu ñoom yóbbu suñu jikko dem caaxaan saaga dem caaxaan ji xastante ngaa gis sax ah koo xam ne ndeysaan seen biir dal ca la ñuy xuloo ko xeex ñu dellu si ñu leen di taaj ay bureau ay réunion xoomalan di leen jubaleeg di leen yegg loolu loolu rusul na magam ji bu xam-xam ne jël sa paas duggoota dem ba caara di di ànd ak sa conscience di def boccoo fii sa jikko dencoo sa jikko yóbbaale ko ca ci waam ca nit ña ba ngay dellu si ñu di leen yedd loolu musiba la nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te moytu ko bañ ko bàyyi. xaaji Malick nee na. lu yàlla wax wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis ma bind bàyyi lu yonent bi wax wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind bàyyi lu seex wax wax naa ngeen dégg jëf ngeen gis ma bind bàyyi kooku dégagé na responsabilité kër nag keneen ku def leneen yaa def leneen la wax waaja ne ku def lu baax am lu baax ku def lu baax am lu baax waaye ku def leneen am leneen gis ma jooju wax ne mu tegginoo tara rek ku def lu baax xaaji Malick dem na xamoon na ne jamono ngi ñëw dafa am bachir xamoon na ne jamono ngi ñëw eh, dana am ñu ciy rax yu bokkul boo demee ci yeneen eh, daje yi am ci ko tuddee ndaje bi lislaam lu ne nga fay gis lu ne waaw maa la ko wax yi daje yi am de lislaam dëkk yi dëkk yi tuddee dëkk dénn ñu fay daje lu ne nga fay gis laa wax xaaji Malick ne tiyaaba moom def loo ma fi loolu kenn na ngeen ko ñëw rek ngeen wut tiyaaba indaale xol bu sell teg ko ci sunna waaw kaza tibbaa allazi yaati min al umam kooku xaaj Malik dégagé na responsabilité kon nag nañu bu baax a baax yooyu nañ ko bàyyi nañ ko moytu nañ ko ragal soo demee Tiwaawan àndal ak yar amal ak teggin sëriñ bi gis la sama sëriñ alaaji bi saaxo doon wax mooy dëgg gis nga Tiwaawan dafa am ay féruse féruse yoo xam ne benn sial bu lay féruse la boo deful ndànk rek yàqu baa nga yàqule te kooku jar na def tere tere tere kon nag Euh, yàlla na jàmm te ñëw ak jàmm ñoo wax ne juddu yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam màggal ko sax farata la waaye ñu moo tax xaaji Malik nee na ñiy bu leen sax bu leen yàq seen énergie waqul min al bidaa al mustahsanaati qiyaam ànd zikri tuluu shamsi lam taw xaaji Malik bi ku la wax ne gàmmu bidaa la ne ko bokk na ci bidaa yi ñu rafetal yi ñu rafetlu jug taxaw màggal gi tax ñu bind la tudd dab yow ki tax yow amoo yàlla amal la yàlla bi mu la amalee ba pare muy jëm bi mu la amalee ba noppi nga am te amoo dara mu amalal la muy imdaad yàlla balaak sa am geeg yi nga amee amee la loolu lépp ci barke rasulillahi la ko amalee <laughs> ndax Dieu n'a rien créé pour lui tout ce qu'il a pour profiter rasulillahi xaaj Maalik wax na wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidi almahmudi wa huwa habibi wa awjada baaqi alxalqi taazima xubbihi alayhi tahiyaatu ilahi te tiim kon nag yàlla nu yàlla may nu dem gàmmu jeeg jàmm ñëw ak jàmm lépp nag yàlla xiirtal ñu ñu teg ko ci sunna mooy mu bañ a jàng rek jëm ci wàllu lu xaraam. waxi mbuusoo bañ faa caaxaan bañ faa ah ku la xale bu jigéen sax buñ ne la fa ku la naa dama am dañu am lu ñu war a waxtaanee dama laa mag ne ko bàyyil ba ñu dellu Ndakaaru dem Dakar ngeen dëkk bàyyil ba ñu dellu Kaolack dem fa ngeen dëkk bàyyil ba ñu dellu Louga dem nga ne ko man ñëw ma fii pour nobante fii dama fii ñëw pour wut ci tiyaaba xis ba tànn ma fi indi loolu xaaj Malick wax nañ ko moytu caaxaan yi am ci dal yeeg yooyu yëpp te Seydi Hajji Maalik radiyallahu taala anhu taalibeem dafa war a sellal taalibeem dafa war a xàmmee taalibeem dafa war te xam la bu xàmmee la bu ràññee la te loolu la jàngale kon nag ku def ku def leneen yaa def leneen waaye xaaj Malick moom la nga def moom dañ ne ci teel a dégoo dégager ses na xaaj Malick mën na gaa dégg suñ Babacar mën na gaa dégg suñ Babacar nekkul ci yooyu ngeen ne de xaaj Malick nekkul ci yooyu ngeen ne fi nga xamee ne si daaj Malick njabootam kenn ci fooy sara moo tax xaaj Malick jàngale li mu jàngale sëñ Babacar dafa am daayira bu su ñëw ci moom waaw ne ko yow bu ñëwee nag jigéen ñi nag daayira jigéen ñi day colori i nga leen gis yow ñu mënuñ laa gis si a suñ baaba ko ne bu ngeen bëggee yow daal man ngeen gis leen tar bu ngeen bëgg it ngeen euh, ngeen bañ maa gis fi ba àllaaxira ma tal leen ñu ne ko bëgg na àllaaxira nga tal ñu suñ baaba kat si yaram mi tàng mu yokk ca ne sëriñ soose day di nuyonteeg jigéen ñaata akolaat la ma yàlla tere dong la leen tere dañu ñemeñ yàlla dong ma ragal yàlla mu jeex tàkk nag waaw mu jeex takk kon caaxaan baaxul fi xaj Malick daj na ci loolu waaw xaj Malick waxoon naa ne benn bis ma ne la si daaj Malick li ko may li mu am du sant si ay si si Malick ñax gumba Abdalaay eh, Mbàkke bal ay sa yàlla doxul ci loolu ñun ñoo ci dox waaye doxul ci loolu si ñoo suñu sëriñ si taxaaj Malick la ko may la mu am ragal yàlla la ak jëfi sharia tegu ci yoon waaw jikko la ju ci ca jëmmam ja waaye du ay si Malick maam Ousmane sii la sant te du Tiijaan xaadir la moo jur Sida Aj Malick Sida Aj Malick daal li mu wax leer na mooy ñëw leen tiwaawoon màggal juddu ki tax ñu bind leen ndem jéggul jëm ci wàllu la xaraam te it te màggal juddu yonent yàlla Muhammad wa mawlidu bi sharafun wa mawlidu bi sharafun wa xeerun ففي تعظيم إلجاء سجود ومولد به شرف وغير وفي تعظيم إلجاء سجود Haj Malik ne na ngeen ñëw màggal juddug yonent yàlla Muhammad ndax màggal ko tedd nga nekk na ci ak teraanga fa fi taazimi Hmm? in jaa u sujuni te booy màggal juddug rasulillah yi ci la xéewal yi di doole koon waaw fajo aajo la àddina ak alax kon yàlla na yàlla may kàttan ba ñu àggali jàmm waaw li gën a daasa nag mooy dem Tiwaawan ba ñu julli woo benn waxtu am na ñu koy def ñoo xam ñu am benn ngànt dañuy topp daal ñuy lekk i topp bruit bi topp euh, ah nu mu tuddati topp euh, euh, moom daal xaw ma nu ñu koy mën a waxee rek topp coow leeg toog fi ataayaak waxtaan bu waxtu julli jotee duñ ci julli benn benn waxtu jóge ci woon bu cher bay bëgg a dem yooyu ginnaaw benn waxtu yow nga dem dëkk boo xam si aj Malik radiyallahu anhu moo war a jig gam nga war a profité dëkk boobu sell nga war a profité ci salaatu ala nabi war a profité ci ndax promotion la promotion profité ma ne promotion profité nga dem bu du jiw du julli benn waxtu ah ne ci caaxaan yoo xam hmm? ngay gis ku dox dal ak dal yàlla yóbbu am gone ko fay seet yooyu caaxaan bi ñu bisi ko defee yooyu yàlla na ci yàlla mos yàlla na ci yàlla na yàlla yombal paas yeeg yi ak lu njëkk ci poche paas yi bi jaay sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout cas daal ku la mën a yóbbu Tiwaawan rek moo xam xale bu jigéen nga dem ko mënti ànd ak en tout cas daal bu dugg Tiwaawan moom defal attention defal tere tere attention su ko defee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñaan yàlla yàlla nangu yàlla yàlla jëggal nu yàlla yàlla taxawanu yàlla yàlla doon ñoo soppaloo rasulillahi si sayidna muhammad mi nga xam ne yàllaa ne ko maa la sëpp sama teraanga ba ma doy kon nag ku bëgg tedd nga moom da jaar ci moom allahu huwa almu'ti wa innama ana alqasim yonent bi nee na yàllaay yàllaay joxe maay séddale waaw ñun nag ñu séddoog moom sallallahu alayhi wa sallam moom ci moom la may ñi di jaar ku bëgg a dem ci yàlla ci moom ngay jaar sallallahu alayhi wa sallam koy xel bu baax ci wàccaay yi sellal xol yi koo da ko yëg na sax dara dox na seen diggante baalante leen xaq ngeen dem màggal juddu jëm ci yàlla Muhammad lu ngeen ñaan yàlla nangu waaye <laughs> al yàlla fii ci Ndakaaru <laughs> nangul ko ci Tiwaawan du am solo de yàlla mi ne Ndakaaru mu ne ci Tiwaawan ma wax la ko tey bañal yàlla ci Tiwaawan du am solo mooy ngeen ne ba Tiwaawan ku nekk jàpp sa xol la nga jàpp sa xol loolu du am solo kon baala koo yëg ne dara doxul seen diggante baalante ne xaq ngeen am yéen yi sell dem màggal bi dugg si lii xam ñëwaat loolu day yokk fan day ibi teraanga ya xéewal yi yàlla na buñ fi dara dara dara luy teraanga ak xéewal umb jaay seen naa Muhammad soto da baax na leen nuyu bu baax a baax yéen a baax kenn gën leen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu docteur bay min fii bi masnaa woo